fi lbaabi althaalisi walthalaathiin wa anhu radiya allahu anhu annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laysa almiskiinu alladii tarudduhu attamratu wattamrataan wala alluqmatu walluqmataan innama almiskinu alladi yatacaffaf muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fi saxiixayn laysa almiskinu alladi yatuufu ala annaasi tarudduhu alluqmatu walluqmataani wattamratu wattamrataan walakin almiskinu alladi laa yajidu ginan yugniihi wala yuftanu lahu fa yutasaddaq fa yutasaddaq alayhi wala yaquumu fa yasal annaas kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah muy ñëwaat ci buntu bi ñu ne woon wala ci garab gi ñëwoon ci tool bi muy fanweer ak ñetti 33 di wax ci ñeewanteeg way jirim gonuy jigéen yéeg mbooleem ñi nga xam ne ñooy ñi néew jooleeg way ñàkk ñeeg ñi dammu ñeeg di rafetal jëme ci ñoom di ñeewante ci ñoom di leen yërëm tey wàcce sa bopp ci ñoom ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis deux cent soixante-trois ak juróom benn fukk ñett mu ne won xadis sayna Abu Hurayra gisoon nañ ñaari xadis bu sayna Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhuma moo jiitu woon ana yoon mi nee nañ tamit saa saam dane ana wa kaafilul yatiimi fil jannati hakaza hadith Seyna Abu Hurayra bi ne woon deux cent soixante trois bu Seyna Sa'd bi moo doon deux cent soixante deux bi ci tegoon moo doon deux cent soixante trois bu Seyna Abu Hurayra mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na kaafilul yatiimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka haatayni fil janna tey nag insha allahu taala niñ ko waxoon ñu gis xadis bi ci tegu mooy xadis ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent deux cent soixante-quatre al imaamu Nawawi mu ne wa anhu mu ngi jële xadis bi ci kim jële woon xadis bi mujj muy sayyidina wa mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi xaafizu saxaabati radiyallahu anhum annahu qaala mu ne nee na qaala an-nabiyyu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laysa al miskiinu ki nga xam ne mooy miskiin ku ñàkk nekkul alladi ki nga xam ne tarudduhu tamratu wa tamrataan mooy dëgg-dëgg gi ñàkk nekkul ne dafa dàq ne du miskin du tout mais mooy bu ñuy wax miskin dëgg dëgg ki ko gën doon nekkul ki nga xam ne alladi tarudduhu da koy delloo ak tambratu benn tàndarma wala wa tamrataan ak ñaari tàndarma koo xam ne moom boo ko joxee benn tàndarma ñaari tàndarma mu mën a dem ah déedéet du kooku ndax man nga koo jox mu dem feneen am leneen am leneen am leneen waaw mu ne wala luqma du caagante ne ki nga xam ne li koy delloo boo ko joxee mu dem seetiwaat feneen mooy ki nga xam ne ab lënc ah ki nga xam ne da nga koy jox ab lënc wal luqmataani wala ñaari lënc ñaari yu mu war a sax ay ay ay nuñ ko wala français la waaw pas boucher bi boucherie non boucher mooy la ngay sex voilà miskin mu ne ñii ñëpp duñu dëgg-dëgg miskin waaye ki ku gën doon innama miskin dëgg-dëgg ki gën a doon miskin way ñàkk alladi mooy ki nga xam ne yataafaf mooy day téye boppam ñàkk na de waaye du dem di laaj waaw du laaj waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi day sàmm boppam mu ne muttafaqun alayhi al imam alxafid al buxaari yu nakon al imam alxafid muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhim soloo nañu ko mu ne wa fii riwayatin fi sahihayn am na beneen version xadis beneen niñ ko soloowe ci ñaari téere yi mu ne muttafaqun alayhi ak sahihayn benn la foo dégg ñu xadis bi mu ngi ci mut hadith yi muttafaqun alayhi la wala fi sahihayni benn la c'est la même chose c'est des synonymes mooy al imaamu al Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo euh, loolu nag dàqantewul ñeneen solo ko comme nañ ko yàggee gis mu ne foofu ci beneen euh, nuñ solo hadith bi foofu yeneen bi alayi saatu salaam dane laysa al miskinu alladhi yatuufu ala an-nas mu ne laysa nekkul al miskinu dëgg dëgg ci ñàkk alladi ki nga xam ne yatuufu day wër ala naasi ci nit ñi di laaj bu ñëwee fekk ay nit ñu toog mu laaj leen est du ngeen ma dimbali wala dem ci benn kër sone bu dee fu ñuy sone walla mu kok kok wala mu dugg ba jàll mbañum rus mi dugg si mu laaj ne ah ku doon yalwaan la di ak yu mel noonu mu ne dëgg-dëgg kooku noonu di wër ci nit ñi ngir ñu jox ko di koog mooy dëgg-dëgg ki ñàkk nga xam ne kooku di wër ci nit ñi yatuufu ala nnaasi matu wa wal luqmataan nga xam ne dina ko delloo buñ ko joxee rek ab lënc lu mu mën a dugal ci gémmiñ gi benn wala ñaar mu dem seetuwaat feneen am lu mu ci yokk dollee mu ne wat tamratu du caagante ne ki nga xam ne mooy buñ ko joxee tàndarma wat tamrataan wala ñaari tàndarma moom mu dem mu ne walaa kinil miskiinu walaa kinil miskiin waaye ki nga xam ne mooy miskin ki dëgg dëgg ñàkk dëgg alladi mooy ki nga xam ne laa yajidu ghinan yughnihi moom daju trouvéwul amul loo xam ne moom lay mën a doyloo pour subvenir à ses besoins les les plus a faj ay soxlaam yi nga xam ne doomu aadama bu nekk da ko war a sox ci bëggan bu xiifee ma am lum lekk mar naan war am lu mu sol am lum sol yooyu ci boppam manu ko koo xam ne amul loolu trouvéwul loo xam ne dina tax xinan yow nii kooku wala yuftanu lahu te tamit nekkul koo xamante ne nii nit ñi dañuy bàyyi xel ci moom wala boog di comprendre ay mbiram wala di xalaat ko yuftanu mooy du ñu xam ay mbiram wala yu'lamu lahu du ñu ko xamal loolu que ne daa ñàkk waaw dañ koy ignorer dëgg fa yutasaddaq mooy buñ te du ñu xam mbiram bu ko defee fa yutasaddaq alayhi ndax bu dee nit ñi xam nañ ne kii kat ñàkk na amaana ñenn ñi dina tax ñu jox ko même bu dee laajul waaye même moom boo ko gisee nii doo foog ne daa bu xanaa nga xam ko dëgg-dëgg nga dund ak moom xam ko wala am ku ko xam dëgg wax la sinon bu dee da ngeen di daje nii rek wala nga koy romb nii kese wala nga koy séen di ko romb fenn yow doo ma a jàpp ne kii ñàkk na ndekete dëgg dëgg ko moom la ñàkk moo tax mu ne wala te kenn du ko du bàyyi xel ay mbiram du xam ay mbiram fay tasaddaqa bu ko defee ñu daal di koy sarax am luñ ko jox yi wala yaqumu te tamit du jóg di taxaw yasalu naasa fa yasal naasa di laaj nit ñi du ko def moom du laaj jamais lu mu ñàkk ñàkk mën na xëy day ñëw du am lu mu lekk du am lu mu naan waaye jamais bu amul lu mu lekk jour bi noonu lay fanaane waaw du dem fenn di laaj waaw du laaj de taxaw di laaj déedéet loolu du ko def waaw du laaj nit ñi waaw kon lii mooy beneen riwaaya bi kon xadiis bi moom la al imaam indi xadiis bi kon nee na la muttafaqun alayhi la mooy al imaamu al xaafid al buxaari na ko al imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk ko solo est ñoom kese ñoo ko solo dañ naan la noo xadiis bi am na ñeneen. ñoo xam ne solo nañ ko ku mel na imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati solo na ko ci kitaabul al hmm? jaami' kitaabun ma jaa fil masaakin voilà foofu al Malik indi na ko Muwatta wal imaamu Malik ibn Anas na ko noonu al Ahmad ibn Muhammad indi na ko na ko noon al imaamu Abu Daawud ak al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala bi niroog suñu xadis bii nii bi niroog eh, moom mooy xadisu eh, bi nga xam ne moom la indi moom al imaamu al-Haafidu te mu jaar ci Qutayba ah mu jaar ci Qutayba ibn Sa'id euh, non du bii du bii maa ngi juum du Qutayba la jaar parce que loolu c'est après <laughs> du Qutayba bi niroog bii nii mooy hadith bi nga xamante ne nii moom la indi ci kitaabu tafsiru kitaabu tafsir suratul baqara baabun la yas'aluna an-naasa ilhaafa foofu indi na ko fa waaye indi na ko it ci kitaabu zaka baabu qawlillahi ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa indi na ko foofu moom al-imam al-hafiz eh, ibn hajar eh, no imam al-hafiz al-bukhari muhammad ibn isma'il bi nag bi gën a niroog moom mooy kitaabu zaka liñ la sànq baabu qawlillahi ta'ala la yasaluuna annasa ilhafa hadis 1479 1479 mu ne haddathana ismail ibn abdillah mu nekk ñu nettal moo ismail ibn abdillah ah ibn abdillah ibn uways ibn malik ibn abi amir al-asbahi mbokk imamu malik la ibn anas imamu daaril hijrati rahimahullahu taala qala mu ne haddathani ki ma nettali mooy malik voilà mooy malik ibn anas ah. Malik ibn Anas muy imaamu Malik mi ñu wax léegi ne la mbokkam la rahmatullahi ala al-jami' an Abi Zinad imaamu Malik jële ko ci Abu Zinad muy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani Abu Zinad rahmatullahi alayhi yani al-A'raj moo ko jële ci Seydina tallale zahabiyya silsila zahabiyya bu mag ngi nii bokk na ci nga xam ne lenn ci borom xam-xam hadith dañ ne mooy bi gën a dëgër waaw tallale bi gën a dëgër ci kaw suuf mooy tallale bi malikun an abi zinadi an al-a'raj an abi hurayrata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax lool <laughs> an al-a'raj mooy abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan al-a'raj al-madani abu hazim ñi ne abu dawud ñi ne abu muhammad rahmatullahi alayhi an abi hurayrata moo ko jëlee sayna abu hurayra ad-dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala laysa almiskinu alladi yatuufu ala annaasi tarudduhu alluqmatu walluqmatan wattamratu wattamratan walakin almiskinu alladi laa yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alayhi wala yaqumu fayasalu nnaas gis nga xadis bi mooy deuxième bii nii imaamul Buxaari indi mooy bi mu ne wa fii riwaaya bi imaamu Nawawi ne fii riwaaya fi saxiixayni moo nekk nii ñu wax léegi nag nañ leen jël beneen bi nga xamante ne ni al-imaamu al-haafidu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala defondi mooy ci kitaabu tafsir baabu su su kitaabu tafsir suuratul baqara baabu laa yas'aluuna an-naasa ilhaafan mu ne haddasanaa ibnu abi maryam mu ne ki ñu nettal mooy ibnu doomi abi maryam mooy sa'iid ibnu al-hakam ibnu muhammad ibnu salim ñu xame ko ci ibnu abi maryam al-jumahiyu rahmatullah alayhi mawlaahum al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nottal mooy Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'ala qala haddathani Sharik ibn Abi Namir ah juge baa ngoogu Sharik ibn Abi Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Sharik juge bu mag la woon <laughs> waaw contemporain al imaamu Malik ibnu Anas waaye moom mu gënoon a màgg tuuti Sharik ni nga xamante ne ay mbiram siiw na al qaadi voilà <laughs> mu ngi Sharik Sharik fi mas fi wax ay mbiram waaw <laughs> waaw léeg-léeg mu doon juum waaye eh, mu ngi Sharik il était connu <laughs> kon Sharik ibn Abi Namir voilà imaamu Malik jëlee na ci moom ah Sharik mooy ci man lañ ne tabaqa sëriñam yi lañu voilà Sharik ibn Abi anna Ata ibn Ata euh, ibn ibn Yasar mu ne Ata ibn Yasar mu Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad al-Qaas al-Madani rahimahullahu ta'ala wa Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansaari muy Abdurrahman doomi Amra ah, Amra gisoon nañ fi ay mbiram Abdurrahman ibn doo Amra bii lañ gisoon beneen Amra taalibe Sayyidatu Aïsha lañ gisoon Abdurrahman ibn Abi Amra hmm, al-Ansaari an-Najjaari al-Muzani rahimahullah moom al-Madani al-Qaas ñoom ñaar ñëpp Ataa ibn Yasaar Abdurrahman ibn Abi Amra ñoom ñaar ñooy sami'a dégg nañ Aba Hurayrata dégg nañ Aba Hurayra radiyallahu anhu yaqul qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wala al-luqmatu wala al-luqmatan innama al-miskinu alladhi yata'affaf fii la yem imaamu Nawawi li yeen di mais ci hadis bii ci riwaaya imam Abu eh, al-Bukhari yu dane waqra'u in shi'tum wax jàngaleen bu leen soobee yaani dinañ ñëw ci loolu kan moo wax loolu kan moo ne waqra'u in shi'tum ah in shi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa mooy ki ne waqra'u in shi'tum yaani qawluhu la yaani la yas'aluna an-nasa duñu laaj nit ñi ilhafa avec insistance waaw loolu mooy aaya boobu loolu lay wax ci suuratul baqara léegi kanta al imaamu al imaamu muslim rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi ci kitaabu zaka baabun bi shurah yi al miskinu alladhi la yajidu ghinan wala yuftanu lahu fa yutasaddaq ah indi na foofu foofu la indi fa yutasaddaqu alayhi mu ne foofu haddathana ya yahya ibn ayyuba mu ki ñu nettali ah ci ñaari sëriñam la ko jële Yahya ibn Ayyub ak Qutayba ibn Sa'id miñ doon wax sànq naan imaamul Bukhari ñu ne la non non non du imaamul Bukhari c'était imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Yahya ibn Ayyub muy Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi az-Zahid al-Abid az-Zahid rahimahullah wa Qutayba ibn Sa'id siiw na Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Thaqafi al-Balkhi al Baghlaani yu Abu Raja rahmatullah alayhi qaala ñoom qaala ah mu ne kon nee na Ibn Ayyub mu ne sama sëriñ bi ma njëkk a wax man imaam Muslim moom di Ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub nee na haddathana Isma'il wa huwa ibn Ja'far gis nañ ko sànq Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari rahimahullahu ta'ala axbarani mu qaala mu ne axbarani nettali na ma Sharik di Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir rahimahullahu ta'ala an Ataa ibn Yasaar moom lañ gis sànq mawla Maymuna an Abi Hurayra mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa al-miskiinu billadhii tarudduhu at-tamratu wat-tamrataan wala al-luqmatu wal-luqmataan innamaa al-miskiinu al-muta'affif iqra'uu in shi'tum laa yas'aluuna an-naasa ilhaafan léegi fii beneen hadis bi nga xam ne moom la ne wa fii riwaaya loolu gis nañ imaamul Buxaari moom lañ njëkk a gis mooy bi mujjee no fii riwaaya ci ndi fi sahihayn laysa al miskinu alladhi yatu boobu imaamu Muslim moom la njëkk andi hadis bi nga xam ne moom lañ gis léegi boobu dane haddathana Qutaybatu ibnu Sa'id ci kitaabu bunt bi ñu la wax moom la jëkk indi mooy même numéro la même numéro 1039 mooy 1039 hadis 1039 biñ jógee 1039 la imaam Muslim day dajale hadis yi même mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne mu nettali nañu Qutayba ibn Sa'id gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana al-Mughira mu ne yaani al-Hizami mu ne ki ñu nettali mooy al-Mughira imaam Muslim ne ki mu ci jublu al-Hizami mooy al-Mughira ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad mbokk sayyidatu Aisha kii la ma naan Aisha Khadijatu bintu Khuwaylid voilà mooy Hizam <laughs> man saxaaba xam bu baayam tudd Hizaam ah. kan moo ñëwoon ne yonent bay saa saam dama koo laaj mu jox ma walla yàgg mu jox ma mu ne ma yow yaa Hakiim Hakiim <laughs> ibn Hizaam Hakiim ibn Hizaam Hakiim ibn Hizaam ibn Khuwaylid ibn Asad sayyidatu uh, Hakiim ibn Hizaam <laughs> kii nii uh, la dal Mughira ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Xaalid ibn Hizaam frère Hakim moo ko jur mooy maamam mooy Xaalid ibn Hizaam Hakim ibn Hizaam ibn Xuwaylid Xadiijatu bint Xuwaylid Hizaam ak euh, Sayyidatu Xadiija ñoo bokk ñoo bokk Xuwaylid Xuwaylid ay seen baay Xadiijatu bint Xuwaylid Hizaam ibn Xuwaylid moo tax doomam yi di Xaalid ak ñoom Hakim ñooñu nekk bàjjen Sayyidatu Xadiija bàjjen la ci ñoom ndax ñoom seen baay ñoo bokku ki nga xamante ne ni mooy Xuwaylid ibn Asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay al-Qurashi rahmatullah alayhi kon al-Mughira ibn Abdurrahman ah yi mu ne yaani al-Hizami loolu moo tax Hizam boobu moo tax ñu naan ko al-Hizami ko joo ci sëtu Hizami mu ne an Abi Zinad gis nañ ko sànq an al-A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa al-miskiinu bi haadha at-tawwaafi alladhii yatuufu ala an-naasi fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmataani wat-tamratu wat-tamrataani qaaluu famaa al-miskiinu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhii laa yajidu ghinan yughnihi wa laa yuftanu lahu fayutasaddaqu alayhi wa laa yas'alu an-naasa shay'an kon nag mu ngi noonu hadis baa nii kon gis nañ tax taxrij bi gis nañ fi nga xam ne noon lañ ko solowee noonu la ko al imaamaani solowee léegi nag ñu ñëw taxaw ci tuuti ak lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi voilà hadis bii nii hadis la boo xam ne yeneen bi alay saa saam dañu ci leeral les priorités nit ki boo ñëwee bay def lu baax boo jàpp ne apparence yi li feeñ kese loolu mooy dëgg-dëgg mbir yi waaw bu ne laysa al miskinu alladhi taruddu tamratu wa wala luqmatu wa luqmatan mu ne ki ñàkk dëgg-dëgg mooy loolu lay tekki dëgg dëgg dëgg tekki wul ki ñëw di yalwaan kooku ñàkkul fii ñàkk na bu dee ne bu dee ne day day yalwaan fekk mu am am na ñoo xam ne dañoo tàmm ak saa saa saalam may mayaan xaw ma dañoo tàmm laaj ba dañuy nekk milliardaire waaye millionnaire wala am lu bari mais foo jaar ñu ngi continuer di commander rek waaw ba pare jàpp ne loolu aw tagg la ci ñoom déedéet déedéet moo tax yonent bi alayhi salaam doon tere noonu waaw la sadaqata euh, euh, sarax ak yooyu warul ci koo xamante ne nii dafa am kàttan waaw waaw ku am kàttan kenn warulaa sarax mooy ku am kàttanu am loolu yee ngay ngay ñaan yow man nga ko tekkul ne ku am kàttan comme li ñenn ñi di def naan bon ñii dañoo dañoo feneen quoi bu bu ñoo liggéey nañ leen leen bàyyi ñu dem liggéey moo gën nga leen di jox lii déedéet waxuñu lool de mooy am na kàttanu yatakasab mooy wala yatakasab mooy mu góorgóorlu dem am lu mu liggéey am lu mu dunde man na ko mais loolu ci boppam moom bépaala gi ak chômage bi tayeel gi moo ko moom bëggul la def loolu pare bëgg nag dëkk nag ci ci kemandee kayalwaan waaw waaw wa wala lizu wala lizi mirratin sawi waaw la sadaqata li ghaniyin wala li di mirratin sawi waaw moo la yeneen tubaab yi am doon yooyu bu dee nit ki lool la mais nit ki mën na am kàttan waaye euh, liggéey bu mu def moo fi amul te lu mu jéem dara la ci amul dara kooku waxuñu ko ko mën na euh, laaj selon li nga xam ne moom la soxla waaw waaye am na ñoo xam ne dañoo am moom gaa yi dañuy ñëw ay ñaankatu ñoo xam dañuy ñëw wàcc xeeru kat kat di yarwaan si ay waaye <laughs> nga ne ma saa yow loolu doo ko gis <laughs> ah <laughs> doo Sénégalais wala xamoo li xaw Sénégal gaa yoo xam ne dañuy ñëw ba pare plus seen bopp naan ñun ñooy géwalu diw ñooy géwalu diw moo tax ñun dañuy ñaar ba pare en plus léeg-léeg dadul yem sax ci diw moom ci ñeneen ñi moom daal ko am alal ko ne mu langal la ko te moom ci boppam borom alal la mooy tàmm googu noonu moo baaxut waaw ça eh, veut dire que tous les géwél ne sont pas des yalwaankat bu kenn yaakaar ne loolu déedéet non te boo ko amee jarul ngay nekk di kii dëgg la tradition yi kenn njaay ñi ñooy géwélu ñi lool bu dee ay yooyu kafa yu kafe yooyu wala kii moom yow yaa ma war a jox yu mel noonu yu mel noonu loolu fola ak tamit luy defar ay ñee loolu waxuñu loolu mais koo xam ne moom moom la jàpp def ko ne moom lii mooy yokk moom la war a amee la te am na te am na possibilité outil lu mu amee kooku loolu nag mooy li nga xam ne jaaduwul waaw mais tekkiwul ne laysal miskinu alladhi taruddu tamratu wat tamratan miskin bi nekkul ki nga xam ne da koy delloo ak tamratu tàndarma benn tàndar boo ko yow ak tamrataan tekkul ne kooku du du miskin du tout déedéet mooy du dëgg dëgg miskin mooy ki ki ñëw di laaj waaye kii miskin dëgg mu ne wala luqma du laaj du jaagante ab ab lënc wala luqmataan wala ñaari lënc ndax boo ko joxee moom leen la danga koy jox ah mu jóge foofu dem fëgg na kër gi ñu jox ko mu dem beneen kër ñoom jox ko leneen hein mu daldi dem feneen waaye ki nga xam ne nag mooy ci dëgg dëgg ñàkk mooy ñooñu waaw mooy ñi nga xamante ne nii moom innamal miskinu alladhi yata'affaf waaw mooy ki nga xamante ne nii day téye boppam dëgg waaw garder son xiif moom bu xiifee kenn du ko dégg yaa ñun dañoo xiif du wax lool suñu borom ne yonent way saa saa ne kooku du ko def waaw mën na xiif fii dara kenn du xam ne daa xiif lu lekk de mais gaa yi yaakaar nag am na waaw mooy la wax ko la rek moo tax mu ne e, moo tax imaamul Buxaari indi ko ci tafsiir laaya bokk lil fuqaraa alladhiina uhsiru fi sabiilillaahi laa yastatii'uuna darban fil ard laa yahsabu fil ard yahsabuhumul jaahilu aghniyaa'u min at-ta'affufi ta'rifuhum bi siimaahum laa yas'aluuna an-naasa ilhaafan wa maa tunfiquu min xayrin fa inna Allaha bihi aliim waaw te suuratu Baqara waaw suñu boroom ne ñeel na euh, way ñàkk yi nga xam ne dañ leen a dañ leen a tëj ci yoonu yàlla laa yastati'uuna manuñu darban di dem di di di di di di fil ardi di voyage di defi commerce di dem ay Dubaï di dem ay kii ah ay Gambie di jëndee ka ñëw ay Mauritanie waaw manuñu daal di di mooy même sax ci biir dëkk bi jóge jóge Thiès dem Dakar uti fa ay marché bi ñëw jaay wala dem ah, fi nga xam ne mooy jóge Koumpentoum daal di dem fi nga xam ne mooy Rosso eh, dem te foofu jële ay tamateek ay kamaatee ci ceeb ñëw di jaay yooyu manu ci dara waaw yooyu amul moyen def ko léegi nag yahsabuhumul jaahilu aghniya ki nga xam ne nag moom xamul seen cas dafa ignorer seen état xamul dëgg-dëgg ñii ndax dëkku ñoom dëkkul ak moom wala eh, mu am rek yaakaar ci moom te ni ah kii day mbiram war naa baax mu ne ki xamul mbiram armi ah, da leen di jàppe armi yaa ne gaa yi kenn gënu leen a riche non gaa yi ñoo am sa moom xam naa moom man problème mu dépense yi ma am moom amu ko sa bi ma ko gisee fekk